a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa rasuulinaa muhammadin wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis newoon ci li nga xamante ne mooy al faraid muy les règles de l'héritage muy acte yi jëm ci wàllu ndono ci lislaam muy miiraas irsi waaw ñu ngi woon nag ci wàllu partie xisaab ci partie bi nga xam ne moo jëm ci wàllu calcul yi ñu gisoon li nga xamante ne nii ñu ngi woon ci beneen deuxième partie bi ginnaaw at tafsil ñu ngi woon partie at tasxiix muy tasxiixul inkisaar muy tasxiixul inkisaar tasxiixul inkisaar eh, muy ni ñuy réparer damm yi am muy virgule yi bu ñu séddalee héritiers yi groupe bu ñu groupe benn groupe wala loolu waaw bu dee dañ koy séddalee lañ leen seen wàll te buñ leen ko seddalee mu damm ana naka lañu kaa lijjantee loolu le lañaa gisoon gisoon nañu ko waaye waxoon nañ ñaari parti la muy tas tasxiixu l inkisaari ida kaana fii ida kaana ala fariqin waaxid wala nga ne tasxiixu l inkisaari fi lmasail ida kaana ala fariqin waaxid mooy ni ñuy réparer loolu le damm-damm boobu bu dee ne ci benn kuréel ci kuréel yi la laal kuréel yi xam nañ ko léegi jaratul ñu ci yàgg loolu gisoon nañ ko ba joxe woon ay exemple ci yoo xam ne waxoon nañ la nag ci inkisaar fii tasxiixul inkisaar réparer damm-damm boobu la résolution de l'inkisaar lorsqu'il affecte un seul groupe waaw waxoon nañ loolu inkisaar boobu ñuy régler fii nii li ñuy xool mooy entre adadu ru'us nombre de tet yi nga xam ne ñooy héritiers yi ñu war a séddale mbir mi ñoom la ñuy xool ak lañu leen ak ak ak siham yi mooy lañ leen war a séddale lañuy xool seen diggante ana moo fa xew est-ce que am na tawaafuq est-ce que am na tabaayun te ñaar yooyu kese lañuy seet ñu seet tamaasul te duñu seet tadaaxul ndax tadaaxul bi am fii naatabiruha suurata naatabiruhu suuratan min at-tawaafuq comme ni ñu ko leerale woon bii weesu jarul ñu ci taxawaat waaw léegi nag tey ñu war a gis tasxiixul inkisaari fil masaa'ili idaa kaana ala akthar min akthar min fariq mooy bu dee cette fois yi nag ah l'inkisaar touche plus plus plus qu'un seul mooy ñi mu laal mooy fi damm-damm muy am dafa gën a bari waaye balaa boobu <laughs> bala ñu agsi ci deuxième partie moom mooy bii ñu weesu dañu xawoon a fin bi. gis nga niñ pamti pamte woon affaire parce que dañoo suñu heure jotoon euh, mooy xam nga joxoon naa la exemple ci inkisaar bi bu dee benn groupe rek la touché la laal bu dee ne chiffre nombre nombre de tet yi mooy ñi war a donn ñi ñu ko war a séddale groupe boobu nañu toll ñoom ak lañ leen di séddale dafa am li nga xam ne mooy tabaayun xam nga loolu simploon na règle bi lan la waxoon inda tabaayuni nusbitu kaamila adadi ru'us waaw bu tabaayun amee dañuy saxal kaamila adadi ru'us mooy nombre teg yi buñ xoolee chiffre euh, ñi ngi koy séddale ak liñ leen di séddale ñu gis ne dañoo wuute c'est des chiffres diamétralement opposés duñu ñoom lay lay saa mutamaasilayni wala mutadaaxilayni wala walaysa lahuma ah euh, walaysa baynahuma tawaafuq bu boobaa dañuy xam ne lii dañu mooy non seulement niroowuñu du même chiffre yi mënuñoo duggante mooy mënuñ leen a xaajalante ñoom ñaar bu ko defee séddale ñaari seen biir mu mu jox la résultat boo xamante ni du am virgule lool man da nekk waaye affaire bi tawaafuq amul mooy manoo leena diviser bu nekk ak beneen chiffre mu jox la chiffre bu rond boo xam ne du am virgule bu boobaa dangay xam ne lii moom dañoo wute comme sept beeg deux bi bu boobaa inda tabayun nusbitu kaamila adadi ru'us damay xool ña ñu koy séddale ñaata lañ lu toll noonu laay jël laay retenir gaay garder jël loolu ñaata lañu nañu toll bu doon set lañ ma jël set multiplier ko ak lan aslul masala la nga xam ne mooy cosaanu bopp masala bi lam may jox nag mooy la la nga xam ne moom la bopp masala bi toxu dootul nekkati lam doonoon mais day nekk leneen léegi leneen loolu muy doon te mooy ëppul fi ma jóge comme bi ñu gisoon zawja exemple zawja benn jëpp euh, jabar l'époux l'épouse moom benn jabar ak ñaari doom ah lu gisoon nañ exemple boobu bu ma jëlee entre ma xool entre sept bi mooy jabar ji day am benn un huitième un lay am ndax aslul masala moo doon huit bi ah jabar gi jël benn ñaari doom yi jël set ñu gis ne fii damb damb bi nekk mooy set buñ ko naree xaajale juróom-ñaar buñ ko naree séddale ñaari nit dina am damm-damm ñu war koo réparer mooy 7 divisé par 2 dañuy jox virgule te loolu lañu war a réparer léegi nag ma xool entre 7 beeg 2 bi gis ne ñoom dañoo wuti wute diamétralement opposé set manuma koo diviser ak 2 2 manuma ko diviser ak 7 te 7 du 2 bu boobaa ma xam ne ñaari chiffres yi te manuma jël beneen chiffre comme ma ne 3 xaaral ma jël 3 diviser ko ak 7 peut-être dina ma jox chiffre boo xam ne dina rond ma jël même 3 boobu diviser ko ak 2 mu jox ma chiffre bu bu rond loolu mën na nekk. kon nag bu boobaa ma ne tabaayun la gis nga deux boobu nga xam ne nombre de fi si ñaata lañ deux deux boobu lay garde comme que tabaayun moo am ma multiplier ko huit ba ba nekk ca bopp masala ba la may jox muy seize seize mooy mujj nekk bopp masala bi seize yooyu laay laay jël séddale ko diggante benn soxna si ak ñaari doom yi waaw kon mu ngi noonu mooy nukabbiru al arqam li tasxiixil kes wala li tasxiixil inkisaar dañuy yokk numéro yi mooy chiffre yi ci yokk ko ngay mën a régler inkisaar bi fii waaye beneen bi nag laa la jox benn exemple rek dem parce que dañu yàkkamti woon ma ne woon bu dee leerul dinañ ci ñëwaat mooy bu la neexee on prend un autre euh, euh, exemple mooy bu dee nag tabaayun moo am diggante nombre ñi donn ak lañ leen di séddale mooy ñoom tabaayun la xam nga kaat ak deux lañ amoon maanaam tabaayun tawaafuq la quatre ak deux parce que liñ leen di séddale nombre bi ñi bi ñi ñi war a sédd ñi war a séddu ñoom ñoo ëpp liñ leen di séddale même bu dee pair ak pair waaw loolu ab précision boobu am solo daanaka bii weesu sax wax nañ lu mel noonu waaye jar naa def mooy bu ma naan li ma doon wax ne paire bu dee ne ki ñi ñi ñuy séddale dafa paire liñ leen di séddale paire mooy tóoluñ tóoluñ ñi ñuy séddale dafa tóol noo tóolul ñañ koy séddale tóoluñ lool virgule mooy ne lool lool tadaaxul day am mooy lool ça dépend voilà lool parce que xoolal bu ma jëloon six mbiskit ah di ko séddale juróom-ñetti nit di ko séddale huit personnes est-ce que six six du nombre pair nga ne ma waaw mais huit di nombre de yi ñu ngi koy séddale du nombre du nombre mooy toolut juróom benn toolut juróom-ñett toolut nga ne ma waaw mais est-ce que mën naa leen séddale mbir mi bu ma leen ko séddalee par force mu am virgule loolu waxuñu loolu mooy mooy non buñ la naan mu tool tóol kii mooy mooy affaire bi fekk ne seen ñàkk tóol bi ñàkk tool bi muy paire ak paire buñ leen diviser mu mën a nekk loo xam ne dalay jox chiffre rond par exemple 6 divisé par 8 da lay jox ay 0,75 parce que 6 biscuit bu ma jëloon di ko séddale juróom-ñetti nit ku nekk dina am benn. six mu des lan ñaar ñaar yi ma war koo xar ba ku nekk am même chose loolu mooy virgule yi am loolu taxul ñuy wax ah foog naa loolu moom sans précision sax xama war na ñoo xam ne waxuma loolu léegi buñ ñëwee ci kon tabaa tawaafuq bi muy exemple lañ lañ jëloon zawj monsieur euh, madame a moo faatu bàyyi fi jëkkëram yaayam ak quatre frères yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay gisoon nañ ne bopp masala bi gisoon ngi siis la ba ñu ko séddalee comme que jëkkër ji mooy jël xaaj si xaaju siis mooy trois yaay ji benn lay jël ndax six divisé par six égale un quatre yi la ci des damay jël trois plus un égale quatre ma jël six moins quatre mu jox ma deux deux yooyu la quatre frères yi am mais gis nañ ne comme la ñu waxoon rek ne lii mooy axe bi nga xam ne si possible waaw lañ mooy règle bañ la doon wax ne la ah ida kaana adadu ru'us akthara akthara min adadi siham fekk muy tadaaxul wa baynahuma tadaaxul fekk tadaaxul am na mooy ne de toute façon 4 ak 2 bu ma jëloon chiffre bi gën a mag di 4 ma diviser ko ak dina ma jox chiffre kon tadaaxul am na waaye comme que ni mu ni mu positionné woo la mooy comme lañ la waxoon rek mbiskit yi ñaari mbiskit yi lañuy séddale ñeenti juróom benn njàccaar yi waaye du juróom benn njàccaar yi lañuy séddale mbiskit mi bu boobaa fanaatabiru tadaaxul suratan min at-tawaafuq loolu mooy li ñu dal li ñu daloon ci boo paase mooy deux bi bi xam nga tadaaxul am na mais façon tadaaxul bii mooy duñ ko considérer dañ koy considérer comme si tawaafuq la te règle bi nag dane woon bu tawaafuq amee muy deux ak quatre inda tawaafuq wifqa adadi ru'us bu tawaafuq amee dañuy xool ñoom lan lañ bokk lan moo leen boole ñaari chiffres yi fii muy entre ñaar deux yi ak quatre frères yi ashiqa yi uxuwa ashiqa ah uxwa yi lan mooy seen lan mu lan lan lañ bokk mooy bokk nañ ni su muy demi bu boobaa damay jël nombre de tet yi ma xaaj leen nuñ man di tool ma xaaj leen ci digg bi léegi ñoom seen digg boobu ma xaaj muy ba ma ko xaajee 4 la kon 2 la may jox 2 boobu laay jël multiplier ko sama bokk mos ala ba nekk 6 bu ko defee 2 fois 6 muy 12 6 fois 2 12 12 boobu laay xaajale diggante laay séddale diggante ki nga xam ne mooy jëkkër ji yaay ji ak ñeenti uxuwa ashiqa yi joxoon naa la beneen exemple non joxoon naa la ci beneen exemple mooy euh, buñ jëloon place u euh, euh, yi quatre yi def ko six buñ jëloon quatre yi def ko six tamit day indi day dañuy tomber ci même même résultat léegi nañ def boobu ñu jàll comme ça comme que pour nga léegi jël sa bindukaay waaw naa léegi jëlal même même même même biñ jëloon madame A moo faatu bàyyi fi zawj jëkkër léppu bàyyi fi yaay ummu mère maman bàyyi fi six cette fois-ci six axu ashi axwa ashiqa hmm? voilà ashiqa mooy frère germain si germain six frères germains au lieu de quatre ci suñu misaal bi léegi zawju lu muy am même chose là un demi ummu un sixième six ashiqa yi frère euh, germain yi muy mag ak euh, ñoom ñi mu fi bàyyi mag ak euh, rakkam yi magam yu góor yi ñoom baax yi mooy le reste léegi comme six mooy nekk bopp masala bi mooy rek comme fi ñu jóge yaay ji am trois so eh, non jëkkër ji am trois ndax mooy xaaju alal ji la war a am ki nga xamante ne nii mooy euh, kële yaay ji am benn ñii uxuwa ashiqa si si ñoom ñu am léegi xoolal fii fan la xar-xar bi di am mooy bu ma mooy six ak deux parce que foofu ñoo bari te foofu kon la inkisaar di am yaay benn lay am moo ko moom zawju benn moom kese la mooy moom trois am xëccoowu ko kenn séddalewuñ ko kenn sauf ko fii paar yi ñu am muy entre six no deux deux la mooy paar yi ñoom deux lañ ci am ñi koy séddoo di six personnes bu ñu xoolee seen diggante ci ñaar ñaari mbir wax nañ ne nanzuru baynahuma bi ba tey nisbatayni faqat ci ña ñaari mbir kese lañ leen di xool suu l'aune de deux choses waaw mooy lan tawaafuq ak tabaayun kese ñu xool bu ma wax tamaasul bul wax tadaaxul ma ne kon lii de deux ak six ñoom seen diggante kon dama naan lii tawaafuq la parce que deux divisé par deux damay dox un six divisé par deux daf may jox trois xam nga lu mel nii laa la waxoon keroog bii bi ñuy tëj ma ne la bul jaawale nag ñu ne nis fa rek ma jël comme que deux nga jël deux déedéet voilà xoolal bu ñu ko bindul woon damay lay jox beneen mais bon parce que waxoon nañ bii mais bon bindal rek. léegi kon mooy kon euh, moitié wu lan lañ bokk kon moitié lañ bokk ndax ah. hmm? bi ak six bi ñoom ittafaqa ala nisf bu boobaa lan la ma règle bi wax inda tawaafuqi mooy tawaafuq am nuthbitu wifqa adadi ru'us la ñu dëppoo ma ne lan lañ dëppoo adadi ru'us nag pas as-siham de adadi mooy tet yi tet yi fii ñaata lañ mooy ñaata lañu ñoom six lañu waaw six bopp lañu kon ma jël six yooyu laay diviser par deux lam ma jox trois boobu moom laay retenir bind trois ci kanamu six bi kon trois boobu laay retenir def ko ci sama triangle ba sama pyramide ba léegi nag trois boobu hein moom laay jël multiplier ko ak six bi ci kaw bi nekkoon sama bopp masala manal defal lool nga ne ma 6 multiplier par trois égale 18 ma ne kon 18 laay am ma ne la waaw léegi 18 bi moom ngay séddale diggante jëkkër ji yaay ji ak 6 uxuwa ashiqaa yi nga ne kon 18 divisé par 2 ndax jëkkër ji moo doon yor xaaj bi divisé par 2 mu jox ma 9 2 fois 9 18 ma bina la bindal 9 nga bind 9 ma ne la yaay ji nag moom lu muy am ma ne yaay ji ma xool dix-huit divisé par combien un sixième six égale dix-huit divisé par six égale trois ma ne la kon bindal trois ci kanamu yaay ji ma ne la léegi ñaataa ci booleel trois ak neuf ma ne trois plus neuf égale douze ma ne la douze moins dix-huit wala dix-huit moins douze ma xaaral dix-huit moins douze égale six six la may jox ma ne la bindal six ci kanamu six uxuwa ashiqa yi ma la six la ñoom ñaata lañ nga ne ma six ma ne nombre bi ñaata lañ ma ne la six adadu siham ma ne léegi inkisaar bi naawulam daq nañ ko dem na ku nekk benn lay am ndax six lañu ah? kon foog naa baax na léegi mën naa nekk un jeu d'enfant pour yow ah léegi nag ñu jàll nag fi ñu jaaroon ma ne la téyal ma sa kayit gi ba léegi muy li ñu annoncé woon war koo gis muy beneen partie bi muy nag tasxiixul inkisaari ila kaana ala akthara min fariq waaw mooy nan la ñuy résoudre l'inkisaar bu dee ne cette fois-ci xam nga eh, fi ñu jóge nii yépp liñ gisoon bi weesu ak rappeler kii bi léegi mooy loolu dafa fekk benn group moom la affaire bi touché voilà benn group kese la virgule di am bu ma leen ko séddalee la ñuy am léegi nag fii nag à partir de bii nag tey dañuy gis loo xam ne nag plusieurs groupes mooy du benn ma la gis nga combiner xam nga ma ne la léegi nañ jox exemple xoola ni ngay def combiner ma ñaari exemple yi njëkkoon a joxe muy zawja zawjaat ak doom yi ma ne ma nu ma koy combiner ma ne ko fexeel dangay fexe ba fu nekk am am lan am li nga xam ne mooy ñoo xam ne dañuy ëpp benn ma ne la waaw trois laa defoon trois zawjaat kon léegi damay def xaaral ma jël sama kayit alors nga ne ma ma ne la léegi dangay combiner defal kon trois zawjaat mooy monsieur A dafa faatu bàyyi fi trois femmes ma ne ma bon trois trois épouses ah. ma ne la waaw trois jabar ñetti jabar ak ñaari doom bu la neexee deux doom bi bu la neexee deux doom bi nga def ko cinq wala ñu bàyyi niñ kii woon ni nga defoon bee passé pour mu bañ la chambouler léegi defal ma cinq ma xool ma ne waa cinq cinq doom yu góor ah koy doon léegi defal ma miraas mi ma ne la nga ne ma zawjaat yi un sumun un huitième ndax aaya lan aaya douze bi wala hun euh, wa in lam yakun lakum walad falahunna sumunu mimma taraktum bu ngeen amul euh, doom bi ngeen génne àddina yeen jëkkër yi seen soxna yi ñooy am un huitième as sumun kon ma def un huit cinq doom nag doom lu muy am la la alxuraan ma ne waxul dara moom baaqi lay jël le reste ma ne kon bindal baa wala yi albaax yi léegi ma ne la ana bopp masala bi ma ne ida kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu hada al fard très ma ne la bindal ma huit ba ca kaw nga bindal ma huit mooy léegi dañuy commencer da ngay commencer di roode ci affaire bi ah noonu la ndànk-ndànk rek dañuy jàpp golo ci ñaay ni ko wolof yi waxe mooy ndànk-ndànk rek lay dugg si insha allahu taala léegi nga ne ma kon huit na la départager huit bi seen biir nga ne bon 8 divisé par 8 1 la mooy comme fi ñu woon rek li ci des set voilà ma ne la léegi xoolal com xoolal yow sa combinaison bii nga am ñaata lan lañuy xool ñu ngi nga ne man li may njëkk a xool mooy est-ce que par yi yi groupe bu nekk am dina séddalikoo ci ñoom waaw mooy est-ce que ñoom par bu nekk groupe bu nekk par ba nga am buñ ko buñ leen ko diviser ñoom dinañ ku nekk dina am cent moom virgule ma ne la seetal nga ne ma ci kaw laay commencer muy jabar yi ñetti jabar yi di trois épouses trois ma ne la waaw trois loo ma ko defaloon cercle wala carré xoolal rek ñu ngi ko defe woon époux euh, lii paar yi muy ca suufu huit ba bu ca kanamu ya euh, jabar yi un la woon defal tamit loolu nga xool relation bi hal baynahuma lan ñaar ñaari mbir kese lañuy xool ma ne ma ah, xaaral tabaayun ma ne la waaw baax na tabaayun ak lan nga ne ma ak tawaafuq ma ne la très bien très bien voilà c'est bien ça ahsanta qad ahsanta fil ijaba naam voilà kon loolu lañuy xool léegi ma ne la est-ce que ñaar yii nii un bi kon un ak trois nga am est-ce que un ak trois ñoom tawaafuq am na mooy am na luñ dëppoo dëppoo nañ ceer wala déet ma ne non un moom boo koy tas muy am virgule kon amul dara kon moom tabaayun la un moom loo ko booleel lu ne moom tabaayun la moom loolu jàpp ko loo am un war koo chiffre un nga koy comparer leneen xamal ne loolu tabaayun mooy am mooy dañuy wute lu wuteeg un mu wuteeg un bien sûr mooy kon tabaayun moo am ma ne la inda tabaayun lan la la règle bi wax inda tabaayun nis nusbitu adada adada ru'us voilà inda tabaayun man li kon nu ñuy def fii kon loolu mooy lan inda tabaayun nusbitu kaamila adadi ru'us doog yokku ci kaamil kaamila mooy ni mu mooy trois la ñoom tet yi trois yaay lañu ne la bindal trois nga defal ma ko ci pyramide ba ca triangle ba ci wetu trois bi nga defoon rond ma ne la léegi baax na nga ne ma waaw ma ne la léegi trois boobu bu tey bul jël rek multiplier huit bi de ma ah ma ne la non bu ko def ma ne pour pourquoi du ko def ma ne ah ndax tey du mbir mi li ñuy régler du benn côté rek la xew seetal bi ci suuf cinq bi entre cinq doom yi est-ce que sept yi sept parts yi bu ñu leen ko séddalee dina dina séddale ku mooy est-ce que sept bi bu ñu ko diviser jox ko cinq war koo séddalee cinq personnes est-ce que ñoom dinañu am saa moom virgule ma fu mu jaar am virgule ndax sept divisé. xaaral waaye loolu kay jar sax calculer mais baal rek ma calculer sept divisé par cinq égale un virgule quatre du baax kon ma ne waaw kay kon cinq defaatal rond comme ni nga def ci kaw sept bi defal rond léegi nag lii moo tax yow mënoo ñëw rek trois bële ci kaw nga ñëw rek diviser parce que ci suuf la dal ñi ci kaw moo dal même chose la lakk ñële moo leen moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo taal ñi ci des waaw la la xeset ñële moo xoriñi waaw ña wokk la wokk euh, yaay ñetti jabar ya moo xosi ñi nga xam ne mooy cinq doom yi mooy mbir mi leen na séddale ku ci nekk lañ lay séddale foo jaar du mat du nooy dina nooy day tóol kon nag moo tax mënoo jël trois bi rek ne léegi dama koy multiplier directement ak huit man da nekk ma ne la kon nooy def ma ne la ah ni ngay def mooy ni nga def ci kaw nii ci ñetti soxna yi noonu ngay def même procédé bi ngay def ci suuf ci cinq doom yi nga ne wa ah waaw kon cinq doom ma ne la cinq ak sept ngay seet non tasxiixul inkisaar lañ nekk ma ne la waaw wax nga dëgg ma ne la ñaari mbir rek lañuy xool bi nisbati bi bi nisbati ah bi ñaari mbir rek lañuy xool mooy ak hal baynahuma tawaafuq wala hal baynahuma tabaayun voilà nanzuru baynahuma bi tey nisbatayni faqat at-tabayun ah, wa tawaafuq nga ne léegi tawaafuq laay commencer ndax ci succession bi moom laa gënoon nañu tabayun moo doon féete suuf tuuti naa ma la baax ma ne la 7 ak est-ce que ñoom man nga leen diviser ku ci nekk ak beneen chiffre bu wuteeg ñoom mu jox la chiffre nga ne noonu ma ne kon leer na ne kon tabayun mooy dañoo différent deux chiffres différents lañ. diamétralement opposé bu boobaa nan lay lal règle bi wax sànq nga ne inda tabayuni ah nuthbitu wifqa ah non nuthbitu kaamila adadi ru'us inda tabayuni nuthbitu lan nuthbitu kaamila inda tabayuni nuthbitu kaamila adadi ru'us ma ne la léegi kon ña adadu ru'us ñaata la mooy ñaata teg ñaata doom ñoo fi nekk ñi ñu mooy ñu war a ñaata lañ nga ne cinq doom lañ ma ne la bindal cinq ci côté cinq bi nga def rond te cinq boobu nga defal ma ko benn triangle léegi nag ma ne la gis nga léegi nag instant bii xam nga nag fan la <laughs> fan la opération biy nekk nga ne ma mais mën naa la laaj bala nga ma wax lool ma ne ma ne mais lii est-ce que damay jël 3 bi multiplier ko ak 8 bi jël cinq bi multiplier ko ak bi ma ne la loolu laa la doon wax hmm? loolu laa doon ñëw bul yàkkamti dégg nga ñoo bokk mbuus <laughs> xoolal xam nga lan la ñuy lan la ñuy lijjanti fii mooy entre 3 bi ak cinq bi ma ne la léegi xam nga nooy def jëlal benn cercle bu gudd boo xam ne day wër ñoom ñépp 3 bi jële ko ci 3 bi xëcc ko mu dem ba ci cinq bi wëraat mu mel ni benn wërngal bu ñu leen tëj ñoom ñaar ak seeni triangle nga ne waaw def naa loolu ma lii mooy al musbataat al musbataat lañ leen di mooy yi nga xam ne ñoom lañ saxal xam nga règle bi dana la inda tabaayun nusbitu ah nusbitu kaamila adadi ru'us bu tabaayun amee mooy bu deux chiffres yu wutee li ñuy séddale ak ñañ koy séddale rek dañuy retenir garder saxal nusbitu dañuy saxal retenir mu te mu sax hein nombre tet ya moo tax lii lañuy ñuy al al musbataat trois ak cinq bi al musbataat bu boobaa nag <laughs> nga seetal ma seen diggante ñoom ñaar léegi nag fii nag la ñeenti yépp di intervenir nga ne ma ñeenti yan ma ne ñeenti suñu programme bi léegi nag danga may dàq taba eh, am nañu ñu dàqoon muy tamaasul ak tadaaxul cette fois-ci dañuy ñëw ñoom mooy cette fois-ci ñeent yépp laay xool damay xool hal bayna huma mooy entre trois de cinq bi est-ce que seen diggante am na tamaasul walla tadaaxul wala tawaafuq wala tabaayun fii la tabaayun tamaasul ak tadaaxul fii lañ dikkaate <laughs> pour la jafewul de c'est juste c'est xoolal rek c'est pas kii ah mooy bu dee man li may xool dama nekk entre li may séddale par yi may séddale siham yi nombre adadu siham ak adadu ru'us ak nombre bi teg ñi ma koy séddale boobu damay dàq tamaasul du fi ñëw nekk tadaaxul du fi nekk li may xool mooy entre tawaafuq ak tabaayun kese laay xool entre deux chiffres yooyu mais bu ma demee ci musbataat yi mooy yi nga xam ne bu ma ñëwee ba comme nii nii may régler mbir mi ci inkisaar am 3 ci kaw cinq bi nekk ci suuf yooyu noonu seen diggante nag laay xool programme bi yëpp mooy ñaar ya ma dàqoon dañuy ñëw muy tamaasul day ñëwaat tadaaxul day ñëwaat ma xool entre 3 beeg 5 bi hal baynahuma tamaasul est-ce que tamaasul am na ama ah, non non tamaasul amul tamaasul mooy même chose la mais même chiffre mooy bu ma nee 2 ak 2 3 et 3 tamasala mooy ils sont ils sont euh, les deux chiffres sont les mêmes voilà c'est ça tamasul c'est identique voilà ak tamasul mooy l'identique mooy muñ ne ñoom ñii mooy dañoo nekk identique ñoo niroo benn lañ mais ma ne noo tamasul amul ma ne la hal baynahuma tadaaxul est que tadaaxul mooy chiffre bu mag bi boo ko diviser ak chiffre bu ndaw bi est-ce que dina la jox chiffre rond ana ma 5 divisé par 3 noonu loolu moom da la jox chiffre non 5 divisé par 3 moom da lay jox ay 1,66 ma ne la kon daq kon tamaaxulit kon taraaxulit doonu ko ma ne la hal baynahuma bu ci tegu tawaafuq est-ce que tawaafuq am na mooy malgré ñoom ñii mënuñoo séddale wante est-ce que am na beneen chiffre boo xam ne bu ma ko jëlee séddale ko trois bi ak 5 bi na ma jox ku nekk résultat boo xam ne du am ndam nga ne ma loolu moom amul ma ne la kon bi ci mujj ci des muy ak tabaayun kon ñu gis nga ne baynahuma tabaayun mooy 3 ak 5 c'est deux chiffres diamétralement opposés dañoo wute ah léegi nag ma ne la lan la règle ba waxoon ba ñu doon gis ba manaa la c'est incontournable ñu xam yi nga xam ne mooy passage obligé bala ngay def lii ci wàllu xisaab lan la la règle bi waxoon ci wàllu ba ñuy doon xool loolu relation entre chiffres yi yaa ngi màttaleku dars boobu cours boobu lan lañ la waxoon bu bu tadaaxul bu bu bu bu bu bu tabaayun amee mooy nadribu ahaduhuma fii te kaamilul awwal fii kaamilul aaxar mooy dañuy jël bu njëkk bi na mu toll noonu lañ koy rimbe mooy dañ koy multiplier <laughs> voilà dañ koy arab nadribu lay wax mooy multiplier bolaan la jëlal bii multiplier danaan la idrib jëlal bii nga dóor ko ci beneen bi loolu mooy mi <laughs> voilà <laughs> voilà inda tabayun dañuy dër nadribu kaamil al adad al awal fi kaamil al adad al aaxir kon al aaxir kon al aaxir rek mooy da ngay jël cinq bi ni mu toll nga multiplier ko ak trois bi loolu nag mooy ñëwaat fii ma la kon nag jëfal ma gis nga ne kon trois fois cinq xaaral man nag ay mental yi bokku ma jëlee xaaral sama machine bii dafa baax ci man waaw moo tax t'avais bien précisé bi nga naan fi ay cal euh, mirage calculatrice maa ngi naan yii tey rek ma am problème ndekete man euh, ndekete waxoo woon loolu quoi man nay dimbalu ko calculatrice mais te mais li nga doon wax mooy ne waa joo xam ne moom lépp moom règle yi yëpp xamu ci dara day ñëw rek ñu ne bon ñaata fi nekk ñu ne lii ñaata la alxuraan wax lii mu jël aywa diviser di diviser rek di dem kuñ ko kii rek mu diviser ah dane kii jëkkër a faatu jëkkër moom euh, soxnaa faatu bàyyi fi jëkkër yi ak ñan ñu ne ak ak doom yi c'est bon doom yi ñaata lañ ñu ne jëkkër yi de non jabar yi non jëkkër ji mooy jël xaaj bi ñu ne non jël xaaj bi ndax doom yaa ngi fi un quart mu ne kon un quart mooy alal ji la ñuy xaaj ba mu xaaj ñeenti xaaj jël benn mu jël ay wa xalal ji ñaata la cinq millions mu jël cinq millions divisé par quatre jël benn bi jox jëkkër yi ne boo ñoo des ah non ñu ñu ne ko deux bint deux bint ñu jël deux bint deux bint deux fii la fi bàyyi waaw ñu ne kon yàlla mu mu ñëw jëkk ne moom jëkkër ji jël un quart mu jël alal ji yépp divisé aywa quatre quatre cinq millions divisé par quatre la mu ko jox mu jël benn part bi jox jëkkër ji après mu ne bon ñi ci des ñan la ñu ne doo ñaari doom yi la ñaari doom yu jigéen mu ne bon ñoom deux tiers la leen jox ah aywa kon alal ji li ci des laay jël ah divisé ko par deux ah divisé par non divisé par trois ah deux tiers yi ma jël kii aywa divisé aywa eh, te jël mooy loolu laa la ne kooku miraasul kal loolu laa doon wax miraas calculatrice mais tekkiwul ne yow nii ngay def yor sa calculatrice bi nekk ci yi nga xam ne ñooy règle mais sauf que mental nga manul loolu waxuñu ko voilà defal aywa voilà dalal nga sama xel insha léegi tom 3 5 fois 3 égal 15 ma ne la léegi am loo am 15 ma ne la gis nga 15 boobu nga ne ma waaw ma ne la 15 boobu nag ngay yóbbu multiplier ko bopp masala bi nekk 8 boppu masala bi du huit la ma la léegi moom ngay multiplier ak quinze bi quinze fois huit moom ngay yóbbu ca kaw dind quinze bi ci kaw ci kaw huit bi def ab fois ab multiplier buy wane ne dama ko multiplier lam lay dox loolu mooy nekk boppu masala bi léegi ma la xaaral kon quinze fois huit égale cent vingt i saa chiffre yi rëy na ma ne lii la dindal rek cent vingt léegi boppu masala bi toxu na jóge ci huit dal ci cent vingt waaw léegi ma la cent vingt bii nag moom ngay séddale diggante ñetti soxna yi ak cinq doom yi ma la bee léegi kon baax na cent vingt moo mujj nekk suñu bopp masala divisé par un huitième huit bi divisé par huit égal quinze ma ne la bindal quinze seen kanam ci kanamu ñetti soxna yi bind naa quinze ma la léegi doom yi cinq doom yi baaq yi la ñuy jël mooy li des ma ne da ngay def quinze cent vingt divisé moins moins quinze bokk ngay wàññi li nga jox soxna yi ñoom saaxiba euh, sawaaxibul furud léegi nga ne kon moins cent vingt moins quinze nga wax ma waaw euh, mbir ma dama jox cent cinq ma la bindal cent cinq c'est bien ça cent cent vingt moins quinze waa égal cent cinq ma la bindal cent cinq ci kanamu cinq doom yi ma ne bind naa cent cinq ma la léegi kon wàll yi ñetti soxna yi ñoom li ñuy séddoo day jóge ci un dem ci quinze waaw quant à cinq doom yi ñoom day jóge ci sept dem ci cent cinq léegi pare nga léegi jëlal 15 nga diviser ma ko ak 3 ñetti soxna yi séddaleel ma ko séddaleel ma juróom yi muy 15 laa bëgg nga ma ko ñetti soxna yi ndax dina am dina tóol wala du tóol attends 15 divisé par 3 égale 5 ah ku nekk kon cinq lay mujj am de un ba nga xam ne da doon am virgule yi tëb na ku nekk cinq par lay am léegi ci soxna yi kon man la voilà foofu qad sahhahna al inkisaar maada lak fii pour ñu fii tas li tas li tas al inkisaar yi nukabbiru al arqam ah dañuy yokk mbiri yi yokk boobu du damay tëb rek ne boobu xaaral ma yokk lii déedéet dangay réegla <laughs> booy jaar mooy. xanaa kon ku nekk mën a tëb di def lu ko neex déedéet ma ne la voilà mu ngi noonu ay règle la yoo xam da nga ko war a xam lii la léegi kon nga ne ma ah waaw 15 bi de ba ma leen ko séddalee ñoom set soxna yi ku nekk di am cinq ma ne la léegi pare nga ci ñoom jàllal ma ci doom yi doom yi loo am ma ne 105 par ñoom ñaata lañ ma ne diviser par cinq lañ woon ma ne diviser leen cent cinq yi ci ci juróomi doom yi téeméer beeg juróom. séddale ko juróomi doom yi ma waaw ku nekk vingt et lay am eh, ku nekk vingt et un lay am ma ne est-ce que amatina inkisaar fii est-ce que amatina damm est-ce que gisati nga fi benn virgule buy taxawaalu ma ne ma gisuma ma ne miraas maa ngoog jeex na lii mooy tasfihul inkisaar ci côté bii ma ne xoolal xam nga exemple bii ma la jox exemple bii ma la jox almusbataat dama yéey eh, loolu da wax ko sànk almusbataat ma ne la mooy trois avec cinq bi li nga xam ne ñoom laa multiplier seen biir am quinze multiplier quinze boobu ab huit mu jox ma cent mu nekk suñu bopp masala bu bees bi gis nga loolu ma ne la waaw nga ne ma waaw ma ne la lan moo xew seen biir mooy lii mooy inda inda tabaayuni lii mooy exemple tabaayun la mooy musbataat yi nekk tabaayun kaay nag ma jox la mu exemple bu dee musbataat yi dañoo nekk ah tamaasul mooy dañoo même chiffre la ma ne loo xam nga nu ñuy def bu ci nekk dama la ci jox exemple rek après ñun ñu pare ci tasxiixul inkisaar léegi pare nañ ci après ñu jàll ci beneen dars ci wàllu ilmul faraa'id <laughs> nga ne ma jàllal waa waa tabaayun baax na tabaayun lii moom moom foog naa ma da koy xool da ngay réviser nag il faut nga koy xoolaat affaire bi bul foog ne boo dégloo benn yoon rek baax na <laughs> waaw am na ñu ko buur yàlla may bu ñu dégloo benn yoon c'est fini takk nañ jeex na mais boo melul noonu ku nekk xam nga sa bopp kullu nafsin bima kasabat rahina ah léegi naa la jox beneen kon beneen exemple boo xam ne. cette fois mus bataat yi mooy yooyu noonu ñoom dañuy nekk tamaasul ma ne la xoolal Muzaa ah, dama faatu bàyyi fi trois frères lu um tee ngaa bañ a dugg ci yii eh ngaa joxe ci jabar ak yii rek ma ne la non non yow fii ma war ngaa roode ci yooyu ñaata la kii di am yow aaya yi xam nga leen ah, xam nga ku nekk li muy am alors où est problème ah bul tiit bul tiit voilà boo xamee jarul ngay tiit léegi kon defal ma trois uxwa li umm mooy trois frères yoo xam ne trois frères maternels lañ ma ne la aywa defal ma moom la fi monsieur a bàyyi bi mu faatoo ak trois frère li ab trois frères yoo xam ne bàyyi la bokk ak moom ne ma trois frères li ab li umm trois frères li ab ma la waaw ma ne ma saa pro ma ne la nga ne ma saa promet de oh ñii kenn yiiruñ sa bopp ma ne nee dét yiir fan yiir fan axalu umm kii yiiru ko de loolu taw naa la ko ci jataay yële voilà moom asxaabu fard la moom kay dooma koy yiir wala baay wala yooyu mais ñii frère du ko yiir xoolal nga ne ma lee ma ne la léegi bind nga trois frères li umm yi ñaata lañuy am nga ne ma lool moom aaya douze bee ko réglé suuratu nisaa yi aaya douze ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim côté muy wax fa in kaanu akthara min dhalik mooy bi mu naan wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'a walahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin min waaxidin minhuma sudus fa in kaanu fi thuluth kon thuluth la in wa in kaana rajulun bu dee benn waaye wuratu dañ koy donn kalaalatan bàyyi fi waajuru góor te bàyyi fi doom aw imraa wala sax muy jigéen kooku faatu wala waxun waaye nag fi frère aw uxtun wala sœur fa li kulli waahidin ku nekk ci ñoom ñaar mooy kum ci man di doon am nga minhuma as-sudusu li nga xamante ne mooy un sixième fa in kaanu min dhalik bu dee ëpp nañ nag benn fa hum shurakaa'u fi sulus ñooy bokkuloo te waxoon nañ la côté bii ñan lay wax eh, sœur maternelle frère maternel wala sœur maternelle ñoom lay wax kon trois uxuwa yi kon un tiers la am ah li umma ñooñ asxaabu fard lañ moo tax kenn ñi lu leen yiir la ñu leen di yiir mooy ñi fi newul moo tax mu ne yuurasu kalaa la yaayam sax bu fi newoon du ko yiir waaw kalaala gi mooy waajur wu góor wu fi newul wala maam ak ay doom wa in nazalu ak lu ñu wàcc wàcc walla bàyyi wa in way naalaw loolu mooy kalaala yaay bu fi nee sax du yiir ki nga xam ne mooy euh, frère bi nga xam ne frère li ummu la mooy ki dem yaay la bokk ñoom kon man la bindal ma un tiers ci kanam nga ne bind naa un tiers ci trois yi ne nag yi ñoom lu ñuy am xanaa ma ñoo ñoom asaba lañ parce que côté baay lañ nekk hmm? kon ñoom ñooy awla rajulin zakar te nag jàpp naa xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxiqul faraa'ida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar awla rajulin zakar mooy trois ñii kon ñoom ma ne looy def seen kan ma ne baaqi wala reste wala ndesit ma ne la très bien léegi aywa aslul masala mooy ban roodeel roodeel roodeel da nga war a ñëw rek tëb def ko ma ne la trois def naa ko waaw ma ne lu tax ida kaana fardun wahid fa maqa fa fa aslu al-mas'alati maqamu hadha al-fard ma dana ngay tekki très trois ca kaw moom nga leen di séddale ñoom six xam nga six lañ trois frères maternels trois frères paternels hmm? léegi nag manal trois la ñoom lu ñuy am trois yu njëkk yi boo jëlee trois xaaj ko ñetti xaaj benn ñaar ñett mooy ñetti mbir ngay xaaj ñetti nombre ngir mu doon un tiers ngir mu doon trois kon ma ne la un ma ne la bindal ma un ci kanamu trois uxwa li li umm ñaataa des mooy trois moins bi nga jox nii deux ma ma ci kanamu ñan kanamu trois frair yi nga xam ne bàyyi lañ bokk ma ne la voilà léegi ñetti frère yi ci kaw li umum frère maternel yi boo leen naree séddale un bi est-ce que dina dox ma ne noonoo yii day xar day am virgule ma ne léegi ñi ci suuf trois frères paternels yi nga xam ne bàyyi lañ bokk ak monsieur A ah ah ñoom ñoom ñoom est-ce que seen deux bi boo leen séddalee ñoom ñett dina dox ma ne yéedu dox deux ak trois bokkul yée ma ne la voilà léegi kon fii gis nañ ne damm damb bi ci ñaari virgule yi ci ñaari par ñaari fariqi la dugg mooy si tasxiixul inkisaari ida kaana ala aksara min fariq bu dee ëpp na benn kon gis nañ deux fra deux kii ma ne la léegi commencé suñu lëggéey bi nga ne ma damay xool kon entre un bi laay xool ak trois bi mooy ca trois uxu wali umm ñi ci kaw laay commencé ma ne la waaw kay nga ne ma bi ma xoolee relation bi gis naa ne baynahuma lii moom leen tabaayun la parce que un ak trois mooy comme fi ñu jóge ma ne la waaw kay ma ne la léegi inda tabaayun ma ne bi ne nee na inda tabaayun nuthbitu kaamil adadi ru'us dañuy retenir garder nombre intact nombre nombre de têtes yi ñoom lañu doon loolu lay retenir ma ne la kon bindal trois nga ne ma bind naa trois ci kanamu loolu def ko benn lan benn triangle ah ma ne la léegi jàllal ci suuf bul ñëw rek multiplier boppu masala bi de bul fàtte ne ñu ngi ci tasxiixul inkisaar ci loo xam ne da ñi mu dal ñaari parti la ñaari groupe minimum léegi ma ne la xoolal euh, ki ci tegu ci suuf mooy trois frères yooyu seen deux bi deux trois bi deux yi ñu leen war séddale te ñoom ñuy ñett lan moo dox seen diggante ah nga ne noonu ñii ñoom seen diggante moom li fi dox moom attends mooy tabaayun la ma ne la walla inda tabaayun règle bi moom lañ gis sànk mooy nusbitu kaamila adadi ru'us ñaata lañ ñett ma retenir bind kanamam 3 moom laay retenir def ko benn triangle ma ne la léegi defal ngandum rond boo xam ne day wër ñaari 3 yi jóge ci 3 ak uxwali um uxwali um ak 3 uxwali ab nga wër leen loolu mooy almusbataat léegi nag nga xool diggante yooyu hal baynahuma lan tamaasul tadaaxul tawaafuk tabaayun ah, léegi ma ne la léegi loo ci am nga ne ah xaaral trois trois ah tamaasul la ñii tamaasul la ñoo bokk ma ne la voilà boobaa règle ba la waxoon règle booba inda tamaasuli na naktafi bi bi bi bi bi bi bi bi bi ahadil adadayn wa nu'ri al-akhar bu tadaa bu bu tawa doo tamaasul bu amee damay retenir dañuy doyloo benn benn chiffre bi euh, rejeté beneen bi ma ne la voilà trois la trois trois rejeté ma benn bi nga ne rejeté naa benn bi ma ne la nag léegi trois ngay dese nga ne waaw man la trois boobu nag ngay axada sawaay xudhu moom ngay jël multiplier ko bopp masala bi bopp masala bi ñaata ma ne ah bopp masala bi 3 la man la kon da ngay def 3 fois 3 3 fois 3 xaaral 3 fois oh, fois 3 9 ma ne léegi 9 mooy nekk bopp masala bi léegi voilà léegi bopp masala bi day nekk 9 waaw. léegi nag neuf yooyu ñoom ngay séddale diggante trois uxwali um uxwali um moom ngay séddale diggante trois uxwali ab defal ma xool nga ne neuf léegi ñi ci kaw saaxibu asxaabul furud yi muy ñi alxuraan ne jël jox leen lii wa in kaanu akthara min dhalika fahum shurakaa'u fi thuluth thuluth la wax kon la defal neuf divisé par trois trois laa am ma ne la bindal trois kon ci suufu neuf bi mu nekk ci kanamu trois ixwali umma waaw ma ne la léegi ñaataa ci des ndax comme que ci suuf baaq yi la ñuy jël frère paternel yi ma ne la trois moins moins lan non neuf bu ma ne bul trois de ñu ngi ci bopp masala neuf trois doonatu ko neuf la mujj doon nga ne ma neuf moo mujj nekk bopp masala bi léegi neuf moins trois égal égal 6 6 ma ne la bindal 6 ci kanamu trois frères paternels yi de aw xwali xwali xwali ab nga bind 6 ma la léegi am nga kon trois pour frère maternel yi trois pour frère paternel yi léegi xoolal frère paternel yi ñaata la nga ne ma trois ma ne liñ leen di séddale ma ne ma trois la trois bu ku nekk jëlee benn du du mat ci ñoomam yanwa tre si si si moom kay li kulli wahidin min min min min minhum salaasa saway lahu salaas ku nekk ci ñoom day am trois kon affaire bi deñ na ma ne la mu ngoog ma ne la jàllal ci suuf ma ne la waaw jàll naa ci suuf ñaata lañu ñoom nga ne ma trois lañu la nga leen di séddale ñaata lañu ma ne moom de six la mujju doon ma ne déjëlal six divisé par 3 mais 6 divisé par 3 égale égale ah ku nekk 2 lay am di <laughs> ma ne la waaw am na benn règle nag bu loo xam ne farad yu yi dañ koy wax mais grawul parce que j'ai peur que bu ma la ko waxee en fait genre coré kii la rek mooy loo xam ne boo ko xamul wàññiwu la dara <laughs> boo ko xamul wàññiwu la dara fii mun damay bañ euh, ñu dugg ci ma wax ko moom mu yokk règle yi waaw mais mais en fait mooy loo xam ne genre kii la mooy comme rek liñ doon wax naan euh, pour ngay vérifier ni ngay vérifier comme ni may vérifier boppu masala bi li ma par yi ma séddale ma jël 6 par exemple fii ci bi ñu nekk nii 6 plus 3 bu ndax dina ma jox 9 wala déet ma xam ne baax na yu mel noonu kese la mais du côté boobu quoi mais jaru ko moo tax jaru ko voilà kon nga ne ma ah kon de kon daal. six bi ma leen ko séddalee ñoom ñett ku nekk day am ñaar ma ne la waaw mu ngo léegi affaire ba tëbu la mooy est-ce que inkisaar fi virgule amati na fi dam damm amoon na fi damm amoon a fi nga ne ma déedéet man la mu ngo kooku mooy a tamaasul ah kon am nga inda tamaasul am nga inda tabaayun ma ne la nag kaay ma jox exemple boo xam ne ba léegi tasxiixul inkis inkis inkisaari ida kaana ala akthar min fariq aywa inda tadaaxul jëlal ma sa këyit gi nga ne ma maa ngeeg moom ba léegi de siy way sama këyit gi moom lay garder di ko réviser di ko réviser sinon affaire bu dugg dugg mooy <laughs> kii précieux la laa wax xaaral xaaral rek tey ku ko xotti dinañ ma yóbbu tribunal ak moom de waa léegi jëlal la léegi taraaxul laa lay jox jox naa la exemple mus bataat yi mooy yañuy boole deux yañuy boole mën na ëpp deux nag comme niñ la ko waxee woon mais dañuy yem nii ngir après li ci des yooyu simple na bu ñëwee rek même même affaire bi ngay jàll hmm? euh, euh, ci kanam ci kanam dinaa la jox ma ne la Euh, bu ma lay jox tawaafuq dinaa la jox boo xam ne dañuy bari di am trois waaw trois gars yoo xamante ne nii ñoom ñépp inkisaara am ci ñoom trois groupes trois firqa voilà bu ko defee nag bi ci des moom ma bàyyi ko yow nga daal di débrouiller insha allahu taala léegi nag ma la ay ca nga ne ma ayte boog jox ma liñ ma wax ma ne la kon jàll nañ tabaayun tamaasul tabaayun tabaasul tamaasul joxe nañ exemple yooyu léegi nañ ñëw ci tadaaxul nga ne la bismillah ma ne la jëlal exemple aywa dañuy balaadewu ci ci affaire yi jóge nañ ci axwa léegi nañ ci yokk keneen deux jadda deux jaddataani mooy ñaari maam yoo xam ne yu jigéen lañ taa taa féminin bi taawu ta'nis defal ma tey monsieur A walla rek madame A ku la ci neex dafa faatu bàyyi fi moom ñii ko war a doon ñii ñoo fi nekk ñaari maamam yu jigéen mu bind deux lan man bindal deux grand-mère wala deux jadda jaddataani wala du bind rek jaddataani mais defal deux bi ci kanam bu ko defee chiffre bi même booy moo tax mën nga def sax deux bind jaddat jadda kese deux jadda voilà parce que deux boobu dañ koo soxla nga jaddataani deux newu fa mais mu ci biir mooy ñaari kii mais damaa bëgg ay chiffres dañ soxla bindal ma deux noonu ngay bind affaire yi ci faraa'id yi dégg nga bindal deux jadda bind naa deux jadda ci suufam bindal ma quatre axuli ab waaw quatre frère paternel yoo xam ne ñoo monsieur A wala madame A mi dem loolu lañ bokk ñoo bokkul minimum bàyyi ñoo bokk bàyyi nañ wax bàyyi rek shaqiq ak grawul mooy quatre frères yoo xam ne ñoo bokk bàyyi la fi bàyyi ñoom monsieur ak ñaari maam léegi ñaari maam lu ñuy jël yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo moo àtte woon ngir maam lu jigéen day am lan jadda mooy jadda day un lay jël nga ne ma kon un sixième te un sixième boobu waxoon nañ la nag moo soxna yee niroo jadda mooy bu dee benn maam la moo koy moom mooy jël un sixième bi bu dee ñaari maam la ñoom ñoo koy bokkandoo bu dee ëpp na ko ñoo ñooy bokk affaire waaw mooy un sixième bi lañuy bokk kenn du ne nañ jox un sixième benn maam bi beneen maam bi un sixième non c'est comme soxna yi bu dee kenn yaa koy fa bu dee ñaar yéen a koy séddoo kon jadda un sixième ma ne la kat uxuwali ab ma ne ñooñ ba asaba lañ baaq yi le reste la ñuy jël ndesit man la bindal baa seen kanam kon lan mooy suñu bopp masala bu ñuy xool bopp masala bi moom la ñuy seet nga ne ma ma la simple na nga ne ma waaw siis bi la lu tax ida kaana fardun waaxid fard waaw ñu wax ko benn yoon mooy bu dee ne dañoo am lii di seet bopp masala bi bopp masala bi mooy koo xam ne ñaari ñaari ñaar kese lañ mooy ñi fi nekk saaxibu fard koo xam ne suñu boroom moo ne jox leen ko lii moo war a doon moom ak koo xam ne du saaxibu fard moom yarisu bi ta'sib mooy moom la des lay jël bopp masala bi lañ leen di séddale manu la nekk leneen lu dul euh, ka suñu boroom wax nangeen ko jox un sixième wala un wala un demi wala un huitième wala un sixième kooku noonu noonu wala nisf kooku moitié kooku la taxaw ca kaw mooy nisfu un demi la un huitième un huit un sixième sudus un six kon six wala huit wala deux ci yi wax nii kooku boobu chiffre boobu mooy nekk boppu masala bi fii lan la six nga jël six teg ko ca kaw mu nekk boppu masala bi. Ah. waaw ma ne la léegi six bi ngay séddale diggante ñaari maam yu jigéen ñi ak quatre uxwala ab yi aywa kon six yaa ñaari maam yi la ñuy am ma ne un ndax six divisé par six sisu bopp masala bi divisé par sisu un sixième bi un la jox ma ne la kon bindal un ci kanam nga bind un ma la un six mooy un six bi nga joxe boo ko génnee ci six yi no un bi nga jox ñaari maam yi benn bi boo ko génnee ci juróom benn yi nekk bopp masala bi lan moo ciy def nga ne ma cinq ma ne la bindal cinq ci kanamu quatre frères paternels yi axwa axwa li ab yi nga ne bind naa ma la léegi nag on commence nga ne ma voilà on y va je suis ma la léegi acca léegi diggante un mooy jadda fa jadda yi deux maam yi lañuy njëkke ci kaw deux maam yi mooy ñoom ñaata lañ nga ne ma ñoom de deux lañu lañ leen di séddale ñaata nga ne un ma ne la hal baynahuma léegi nan la ñuy xool fii ñaari programme cré kese lañuy xool tawaafuq est-ce que tawaafuk am na est-ce que tabaayun am na ñaar yooyu kese ndax fii entre li ñuy séddale ak nombre ñu koy séddale la ñuy xool nga ne la léegi est-ce que ñoom ñaar euh, deux ak un nga ne ma lii moom leer na tabaayun la quoi voilà ma ne la inda tabaayun lan la règle wax nga ne inda tabaayun nuthbitu kaamila adad adad ru'us bu tama bu tabaayun amee mooy ñaari chiffres yi dañoo diamétralement opposés mënuñ leen a boole bokkuñu mënuñoo duggante mënuñ leen a boole man amuñ lu ñu amuñu dénominateur commun mooy loolu amul maqaamul mushtarak doxul seen diggante amul dénominateur commun loolu mooy tabaayun bu boobaa dañuy retenir dañuy garder. nombre de têtes yi fii deux lañ mooy ñaari maam lañ moo ne bindal nga defal ma ko ci benn triangle comme nañu defoon nga ne bind naa ma ne la léegi wàccal quatre uxuwal uxuwali ab yi ak cinq ñoom nan la fa demee nga ne ma alors quatre ab quatre uxuwali ab ñoom cinq ak cinq ma la quatre ak cinq ngay xool 4 ak 5 lu est-ce que tabaayu kii la tawaafuq wala tabaayun nga ne ma lii tabaayun la waaw waaw léegi kon ma ne la lan la règle bi wax mooy biñ jóge sànq inda tabaayun nusbitu ah nusbitu nusbitu kaamila adadi ru'us dañuy garder tête yi nañu toll ca seen mat fii 4 lañ mën la bindal 4 nga defal ma ko ci benn triangle comme niñ defoon ci pyramide bi léegi nag boo jëlee ñaar nga jël ngandum cercle mu wër leen 2 bi ak 4 bi léegi nag lii mooy musbataat bi al musbat mooy li nga xam ne moom lañ saxal léegi nag ñii ngay xool seen biir hal baynahuma léegi 4 yépp ngay indi hal baynahuma tamaasu tadaaxul tawaafuq tabaayun est ce que loolu am na ci nga ne ma xaaral ma xool deux nga wax ak quatre tamaasul dàq nañ ko kon du tamaasul mooy du même les deux chiffres ne sont pas identiques voilà kon deux tamaasul dàq naa ko ma ne hal tadaaxul est-ce que chiffre bi ñaari chiffres yi tadaaxul am na nga ne xaaral quatre ak deux si ñuy am lu war na am quatre divisé par deux alors deux la may jox kii tadaaxul am na kon tadaaxul am na euh, ma ne la léegi lan la règle bi waxoon ci tadaaxul suñu règle ba ba ñu doon seet aslul masala bopp masala nga ne bu boobaa tadaaxul tien euh, inda tadaaxuli inda tadaaxuli tadaaxul lan lañu waxati woon ma ne la saay saay boo bañee am problème rek bi yoboo nga tontu tontu bu leer saa yi aja ma ne boo ko xamul bàyyil ma wax parce que yow dangay waaru quoi inda taraaxul yi taraaxul bu amee mooy bu ndaw bi lañuy lañuy téye bu mag bi naktafi bil ah, al kabir bis wala bi nulghi as-saghir wala naktafi bil adad akbar wa nulghi al-asghar wala naktafi bil adad al wa nulghi al-saghir loolu dañuy bu mag bi rejeter chiffre bu mag bi ah yow itam ah len ma des waa baway ah kon 4 kon 2 2 ak 4 ban ëpp nga ne ma man la kon 4 bi ngay retenir waaw léegi nag comme que cadre bi ngay retenir cadre boobu moom ngay jël nag def ngandum trait kii ab demi-cercle mu jëm ca 6 ba nekkoon suñu bopp masala cadre boobu nag ngay jël nga multiplier ko ak 6 aywa jëlal 4 nga multiplier ko par 6 ana xaaral 4 ana ma ne la voilà 24 léegi mooy bopp masala bi bindal ma 24 ca kanamu 6 ba moom mooy bopp masala bi léegi day toxu jóge ci 6 nekk 24 ma ne la gis nga 24 bii moom ngay séddal diggante ñaari maam yi ah, ñaari maam yi jigéen yi ak ñeenti rakk wala mag yim fi bàyyi te ñu bokk bàyyi ñu asaba bi maanaam aywa kon 24 divisé jadda yi lan lañ amoon 1 sixième 24 divisé par 6 6 ou 1 sixième quatre la may jox man la bindal quatre seen kanam voilà bind naa quatre ma ne la léegi vingt quatre boo ci wàññee quatre simple na vingt quatre vingt vingt quatre mooy vingt et quatre mooy vingt quatre dañ ko gaawal ne vingt quatre mooy vingt et quatre léegi boo ci wàññee quatre ñaata la bul jël machine bi ma ah, ci boobu ngay bind ci kanamu ñoom quatre frères le ab yi. frère paternel yi ci fi nga bindoon cinq bi ci kanamam bu ñu taqaloo de ngay foog ne deux cent cinq la déedéet oto deux cent cinq du déedéet sori ko tuuti bu ko defee ñu xam ne lii vingt bi bokkul ak kee comme quatre bi bokkul ak un bi dara du quarante et nga ne ma waaw kon ma bind vingt ah ma ne la léegi am nga kon quatre ak vingt quatre vingt plus quatre nga ne ma vingt quatre vingt-quatre bu moo doon la nga ne mooy suñu bopp masala ma la kon jusque là on est bon léegi nag mu dese ñu benn mbir mooy xool est-ce que lii ñu am dina séddale ko pour ku nekk ci ñoom waaw waa group bu nekk est-ce que la nga am est-ce que dina séddale ko ci ñoom ma ne kon ñaari maam yi quatre lañ am quatre divisé ñoom ñaar lañ quatre par deux divisé quatre divisé par deux égale deux ah ñoom deux la am ñaari maam yi ku nekk day mujju am ñaar ma ne la waaw léegi mu des ki ci suuf quatre uxwali ab yi uxwali ab yi cinq lañ woon de ma ne ma ñooñ xaaral vingt vingt bi laa leen di séddale ñaar fukk ñu séddale ko ak juróom mu jox ma ñeent kon ku nekk ci ñoom ñaar non vingt xaaral ñaar ma xaaral vingt divisé par cinq égale égal 4 hein non non 20 pas 20 divisé par 5 20 divisé par 4 ma ne la nga ne ma yow tey nag yow yaa juum doon naa wax mais bii yaa ko wax yow yaa ne 5 ma ne je je kii bi laa laa jaawale 4 bi ñoom 4 lañu duñu duñu 5 ma ne kon 20 divisé par 4 ndax ñoom ñeent lañu égal cinq kon ku nekk 5 ngay am nga ne ah ah virgule ma naaw na ma ne la wala hal sahahna al inkisar nga ne ma waaw fii moom sahahna ah lii way tasxih bi doon wax lii de bu ma ko defee bu ma ko defee lii bu ma lii bu ma ko bu ma ci defee quelque exercice war koo miin xanaa la waaw danga koy miin defal say combinaison defalal sa bopp exercice yu la neex aywa léegi gis ne man mi ma ne la doo xaaral bala nga fee commentaire ak a wax xaaral may ma rek bala maa sama waxtu wee di njattati tey damaa bëgg ñu pare li jëm ci tasxiix ah léegi baal ma wax la kan moo des gis nañu lan exemple taba euh, tabaayun tamaasul tadaaxul kan moo des kenn na des boobu nag laa la muy tawaafuq ma ne nag kaay nag ma wax la fii nag gis nga tawaafuq bii ah cay way jële bii tawaafuq tawaafuq dinaa la ci jox nag trois étages laa lay jox trois groupes yoo xam ne xam nga ñun deux lañ gis pour pour walla rek benn la mooy nga gis raisonnement bi ak kii mbir mi ni muy demee même procédé la dara dara du ci changer dara du ci changer aywa ñu dem kon exemple boo xam ne tawaafuq tawaafuq mooy li nga xamante ne ni mooy am waaw nga dem acca kon bismillah maa ngi lay déglu ma ne la aywa léegi monsieur dafa faatu tey bàyyi fi six six jaddaat six maam yu jigéen six man waaw dindal ma six jaddaat nga naan ma looy yéemu exemple <laughs> ah, ah, ah. man naa bi daal la bindal ma un sixième non non <laughs> maa ngi lay wax affaire bi ta <laughs> bindal ma six jadda bul bind un sixième la fi bàyyi moom monsieur yaa ñii ñii ma limal ñoo ko war a doon première ligne six grand-mère six maam yu jigéen juróom benn maam yu jigéen ak neuf doomu jigéen neuf banaat ma waaw masha allah buur yàlla da koo may njaboot te ñoom ñëpp jigéen lañu amul góor ak quinze amaam muy ay maam ay ay kii bàytix ay quinze bàytix mais ñii seen famille bi yaatu na masha allah ma la masha allah masha allah waaw tazawadul walud al walud mu ngi noonu aywa nga ne ma quinze kon bàyyi tëx ma ne la waaw quinze bàyyi tëx nga ma kon yow ñuy doon xaaral ma additionné leen quinze bàyyi tëx plus neuf doom yu jigéen plus six maam trente lañ loo total ma ne la waaw masha allah trente lañu ma la léegi nag séddaleel ma miraas mi nga ne ma jadda moom waxoonul ko sànk sab ko lisaan ay yonente ma lay saar saa ma ko atte woon acca kon bind ma ba xaaral bind li may bind kay simple na un sixième lay am ma ne la bindal un sixième ci kanam banaat yi nag lu ñuy am ñaari doom mooy neuf doom yi jigéen ñi nga ah waa ñoom aaya dix baa ko leer aaya onze baa ko leeral ci suuratu nisaa yi ma ne la fan mooy fa ubbi aaya ba yay wane ne bay séddale mbir yi yuusikum allahu fi awlaadikum lildakari mithlu hazzil unsayayni lam ca teg moo regle li fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak bu dee ay jigéen lañu ëpp deux jëm kaw ñoom ñoo am lan mooy deux jëm kaw ñoom ñoo moom deux tiers li fi seen waajuru góor seen baay wala seen yaayu baay yi kon nag mu ngoog kon deux tiers ma ne la kon bindal deux ci kanamu neuf banaat yi neuf bint yi nga bind ma ne la nga ne ma ma ne la quinze oncle paternel yi nag ah nga ne ma non ñooñu ñoom asaba lañ ñooy li des bu dee des na la ñuy doon man la bindal ma baa seen kanam nga bind baa ma ne la léegi aywa nan lañuy ñuy trouver suñu boppu masala entre un bi ak deux tiers bi six ak trois bi la ñuy xool sixu un un sixième ak trois ou deux tiers foofu la ñuy dem xooli suñu programme yi na baynahuma tamaasul aw tadaaxul aw tawaafuq aw tabaayun ah xaaral tamaasul donc ko six ak trois waaye 6 ak 3 ñoom daa mel ni bu dinañ duggante 6 divisé par 3 égale 2 aywa kon baynahuma tadaaxul ma ne la fi te bi fàttali naa la ko léegi boo fi fàttee tension ah aywa nan la ñuy def ma ne ah nag tafi bil adadil kabir wa nulghi saghir dañuy doyloo chiffre bu mag bi daal di rejeté bu mag ma ne est-ce que léegi bindal ma kon 6 mooy nekk euh, chiffre bu mag bi mooy lan ne ma 6 la bu ndaw bi mooy 3 kon kon 3 la ñuy rejeté jàpp 6 kon bindal ma 6 ca kaw mooy nekk suñu bopp masala ma la nag six bii nag moom nga may séddaleel diggante six jaddaat yi neuf banaat yi quinze amaam yi nga ne ma hë cay way jële six aywa un sixième jaddaat yi mooy six maam yi ñoom un sixième la six ak six six par six un kon man la bindal ma un ci seen kanam ñoom seen wàll un la ma ne la banaat yi nag deux tiers mooy da ngay jël six nga tas ko trois fois 6 boo ko tasee 3 fois mooy 2 plus 2 égale 4 plus 2 égale 6 kon ñaar yi nag ñaari wàll yi nga ne mu ne ma kon mooy 4 man la bindal ma 4 ci kanamu 9 banaat yi nga bind nga ne ma bind naa 4 ma ne la 15 amaam yi nag ñoom lan lañ doon am ma ne yi ma ne la kon bala ñoo xam ndax dinañu am ñoom li des mooy da ngay jël 4 bi nga jox 9 euh, juróom-ñeenti doom yu jigéen yi ak benn bi nga jox juróom-benn euh, maam yu jigéen yi ñoom ngay yokk ñoom ngay boole xool ndax est-ce que ñoo ëpp suñu bopp masala bi mane ne 4 plus 1 égale 5 bopp masala bi di 6 kon benn ci des 6 moins 5 la ma ne la benn bopp moom ngay bind ci kanamu moom la 15 15 bàyyi tix yi papa yu ndaw yi war a bokk ma la bindal 1 nga bind 1 ma la léegi est-ce que inkisaar am na fi. est-ce que fii nii virgule am dina am boo leen séddalee ku nekk farit bu nekk est-ce que boo leen séddalee li ñu war a am dina am damm wala déet. maanaam bi un bi waaye yow un dama ko mën séddalee si six maam six maam yi jigéen ma leen séddalee benn mu mu rajaxoo bu yàgg rajaxoo na avant mu yàgg ci ñoom. ma ne la 4 bi nag boo ko séddalee 9 ma ne boobu day rajaxoo ci doomu jigéen ñi 4 moom matu. ma ne la léegi am nag ka quinze yi un bi loolu moom moo rawati kon nag yée kon fii ñetti étage yi ñetti fo firqa yi fariq bu nekk mooy groupe bu nekk am na inkisaar am na virgule am na damm boo xam dañ ko war réparer ma ne la nag kaay bul tiidde aywa nañ commencé ci kaw entre relation entre un wu jat mooy seen part ak six maam yi ñu doon nga ne ma lii moom tabaayun la ma ne la inda tabaayun ah nusbitu kaamil adadi ruus dañuy retenir euh, tet yi mooy ña war a doon ñaata lañ nombre ba ñoom groupe boobu six lañ mën la bindal six nga ne ma bind naa six ci kanamu six bi nga bindoon di six jat da nga bindoon da kanamam comme ni ñu doon def sànq nga ne bind naa six ma ne la léegi euh, nga xool diggante quatre kaatu nga ñëw ci étage bi ci suuf muy soxna euh, doom yu jigéen ñi ñoom ñaatal mooy seen wàll quatre ak neuf quatre ak neuf lan moo dox seen diggante nga ne non lii moom tabaayun la moom mooy ñoom itam dañoo wute ndax mënuñoo séddale ko mooy neuf divisé par quatre da lay jox ay virgule te boo jëlee amoo benn chiffre boo xam ne boo ko divisé quatre dina la jox chiffre rond nga divisé ko neuf mu jox la chiffre rond même chiffre bi amul. kon tabaayun man la inda tabaayun mooy li ma wax nusbitu kaamil adad ruus man la kon bindal neuf ci kaamu neuf ma ne léegi jàllal ci dernier étage bi muy amaam yi ñoom un la am diggante un bi ak quinze bi ngay xool moo diggante un bi ak quinze bi lan mooy seen ma ne tabaayun ndax wax nga ma ne yow un moom lu ñu ko booleel tabaayun la bu dul boppam waaw bu dul un ak un rek mooy tabaayun mooy mooy xew ma ne la kon très bien aywa kon bindal quinze ma ne kon fii ñoom chiffre yépp lañu retenir six jaddaat retenir nañ six neuf banaat retenir nañ neuf quinze amam retenir nañ quinze ma ne la waaw ma ne la léegi nag fii mu lii mooy musbataat yi jëlal bu ci nekk mooy ba nga bindee six bi fàtte woon naa leen mooy defal ma ko benn triangle neuf bi defal ma ko benn triangle quinze bi defal ma ko benn triangle léegi nag nga jël ngàndum cercle comme ko bind na ñoom ñëpp nga wër benn wërngal nga wëral ma ci ñoom ñëpp mu jóge ca kaw sii ba traversé ba ñëw ba ci 15 bi wër ko demaat ba fa ko commencé woon ca 6 ba léegi nag ma ne la fii lu ñuy doxal ma ne ah programme bi ñëwaat al baynahuma tamaasul ñoom lay seet ma ne la léegi seetal loolu nga ma ne nag fii yooyu comme nañ ko doon defee ah bu dee trois la jëm kaw par deux deux ngay jël di xool ma ne la waa damay jël deux yu njëkk yi ma la est-ce que tamaasul am na même chiffre la nga ne déedéet est-ce que tawaa tadaaxul am na tadaaxul 9 divisé par 6 waaw 9 divisé par 6 égal 1 5 non kon amul kon tadaaxul teg naa ko fële lu ci tegu tawaafuq na ne tawaafu bon lan lañ bokk waaye lan lañ war a bo lan moo war a nekk leur kii dénominateur comment 6 ak waaye 9 ñii 3 la parce que 6 divisé par 3 égale 2 3 fois 2 6. te 9 divisé par 3 égale 3 3 fois 3 9 kon ñii tawaafaqa ala sulus foo xam ne su dee sulus 3 la <laughs> dañ 3 dañ leen diviser pas 2 kon tawaafaqa ala sulus dañoo dëppoo ci 3 kon 3 ma ne la kon tawaafaqa ala sulus léegi ba ma ne la bala ngaa jàll am na loo war a def. mooy bu dee tawaafuq inda tawaafuq lan la la règle bi wax mooy nadribu wifqa ahadihima fi kaamilil aaxar moom moom wuu sànq ni nga ma rëtt ni nga ma kii buste ma ci bee tax bii ma fippu ba oh way fippu naa waaw mooy règle bi wax na la ko ca tekki ne la waaw kay léegi mooy bu dee euh, euh, tawaafuq dafa am dañuy jël lañu dëppoo wifqa ahadihima mooy dañuy jël benn ci ñoom ñaar dóor ko ci digg bi comme que ñoom ci lañu dëppoo mooy trois neuf laay jël xaaj ko lan jël xaaj ko trois fois trois lañ dëppoo ma jël trois multiplier ko par six trois lañ dëppoo kon trois laay jël multiplier ko par six bu ma ko xaajee neuf bu ma ko xaajee ñetti xaaj trois ay trois plus trois égale six plus trois égale neuf léegi la ñu dëppoo benn laa ciy jël mooy trois kon laay jël multiplier ko par six lan la may jox trois fois six dix-huit ma ne la waa eh, eh, eh, fàttale ko naa leen tànn sa bu la neex la bul bindagul bu ma neexee ma jël six bi comme que wifqa hadima bu ma jëlee neexee ma jël six bi xaaj ko ñetti xaaj jël benn xaaj bi dóor ko ci neuf bi multiplier ko bi mu jox ma même résultat loolu la war a doon karamese ma ne la acca boo ko xaajee ñetti xaaj li muy doon ma ne mooy deux plus deux plus deux kon benn deux bi laay jël multiplier ko neuf xaaral deux fois neuf égale dix-huit bu ko jox na ma même résultat walla saa looy bàkku très bien c'est bien mais looy bàkku ah bindal ma dix-huit kon entre six beeg kii bi neuf bi yow li nga fa trouver mooy dix-huit man la dindal dix-huit seen wet léegi nag mu des quinze bi nga xool relation bi dix-huit bi nga trouve te nga jële ko ci entre relation six ak neuf léegi quinze bi nag quinze beeg dix-huit ban relation lañ am al baynahuma tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun seetal ma yooyu ma ne la nga ne ma ah, dix-huit ak quinze ñoom moom du tamaasul ndax 18 ak 15 bokkuñ c'est pas le même chiffre ce ne sont pas les mêmes chiffres la c'est bon léegi est-ce que tadaaxul am na mooy 18 boo ko diviser 15 waaw non loolu moom du baax da indi virgule ma ne léegi est-ce que am na beneen chiffre boo xam ne boo leen ko diviser bu nekk ak ñoom dina la jox résultat boo xam ne du am kii ma ne bon 18 kii ku jàng table 3 xam ne 3 la ndax table trois am na quinze am na 18 kon 3 lay doon 18 divisé par 3. égale 6 ma ne la léegi il faut quinze bi nga xool quinze divisé par 3 moom it est-ce que dina la jox chiffre non divisé par 3 égale 5 kon baax na baax na kay ma ne la léegi lan mooy xew ma ne kon inda lan moo xew ni tawaafuq mooy comme li nga def fi nga jóge rek da ngay xaaj benn ci ñoom fëgg ko ci beneen bi inda tawaafuqi naxudu wifqa ahadihima fa nadribuhu fi kaamil aaxar mooy damay jël moitié wu mooy la ñu dëppoo la ñu dëppoo wifqa pas moitié fii lan lañ dëppoo tiers mane ne 18 bu ma ko tasoon xaaral 18 bu ma ko diviser 18 divisé par 3 égal 6 kon 6 boobu laay jël dóor ko ci 15 bi 6 fois mu jox ma quatre-vingt-dix ma ne la bindal quatre-vingt-dix ma ne tànn sax bu ma neex la xaaral ma defaat beneen côté bi quinze bi laay jël diviser ko par trois ba pare rëm dóor ko ci dix-huit bi waaw ma ne la ah nga ne waaw xaaral quinze divisé par trois égal cinq cinq boobu nag lay jël multiplier ko dix-huit bi kaamilul aaxar kaamilul aaxar mooy dix-huit quatre-vingt-dix voilà am naa ñaari quatre-vingt-dix bàyyi ma ma bàkkuwaay ma ne la bàkkul oh. aywa ma ne la léegi kon 90 nga am waaw 90 ma ne la léegi jëlal gis nga 90 boobu moom ngay jël xëcc ko def benn demi cercle mu dem ba ca 6 ba nekkoon suñu bopp masala nga jël 90 fois 6 la ngay trouver mooy mujj nekk bopp masala bi ma ne 80 10 euh, fois 6 égale mais chiffre bi rëy na de ma ne waaw bu doon bu la jaaxal bu doon million sax bu la jaaxal ma ne waaw kon 540 ma ne la 540 bi moom ngay séddale diggante 6 maam yi 9 doom yu jigéen ñi ak 15 en maam yi ak baytix yi 15 yi juróom fukk ak juróom yi. nga ne bon 540 kon divisé jaddaat yi ñoom un sixième lañ amoon mooy kon divisé par 6 égal 90 ma ne la bindal 90 seen kanam nga bind 90. ma ne la Kanta ñii nag euh, euh, ñi ci tegu mooy neuf banaat ñoom banaat ñoom cinq filles yi cinq cent quarante divisé par deux tiers kon divisé par trois égal non du ma ko def divisé par trois parce que ñoom deux tiers la ñuy jël mooy aa yuuxu naroon naa tombé ci piège cinq euh, cinq cent quarante la divisé par trois égale cent quatre-vingts fois trois non fois deux fois deux cent quatre-vingts fois deux égale trois cent soixante voilà mooy loolu laa koy defee parce que deux tiers la ñoom du benn tiers mooy cinq cent quarante laa jël diviser ko trois lam ma jox mu multiplier ko ak ak ak lay lay la laa doon naa topp ci piège bi saay damay jël cinq cent quarante cinq cent quatre non cinq quarante divisé par trois égale cent quatre-vingts fois deux mu jox ma trois cent soixante trois cent soixante lañu war a séddoo ñoom banaat yi ma ne li kon bindal trois cent soixante hey ndaroon nga taab bi tëb nga laayi duggoo ci guute saa waa ji ngir yéega léegi de ay léegi nga nekk faral kaamil maa la wax loolu mooy loolu laa lay laa la wax nii léegi nag ma la quinze yi quant à quinze amaam yi ñoom lan la ñuy am ma ne baax yi kon damay jël ma ne la kon da ngay jël trois cent soixante plus quatre-vingt-dix bi nga jox ñële trois cent soixante bi nga jox neuf banaat yi plus ko quatre-vingt-dix bi nga jox six jaddaat yi plus quatre-vingt-dix égal cinquante ma ne la moom kon quatre cent cinquante moins mooy cinq cent quarante mooy quatre cent cinquante hmm. Hmm, noonu ngay def alors quatre-vingt-dix damay jox ma kon quatre-vingt-dix la quinze amaam yi di bokk nga gis quatre-vingt-dix paaru amaam yi ak paaru jaddaat yi ñoo yem parce que ba mu nekkee six ku nekk un nga amoon ñoo bokkoon même kii comme même la même boo ko tu boo ko calculé sax boo gaawoon rek ma nga ne eh, fële un la woon. mooy la jaddaat yi amoon moom la amaan yi amoon kon ñoom trouvé woon naa ne 90 la ñuy 90 la am mais baax na léegi nag ma ne la léegi nag mu des séddale bi est-ce que dina sédd est-ce que ñoom dinañ nangu séddoo lii ma ne la léegi jëlal 90 divisé par 6 nga séddale ko 6 maam yi ma ne 90 divisé par 6 bon égal 15. ah ku nekk kon 15 lay am ci maam yi maam yi jigéen ñi eh virgule ba naaw na ma ne la kon jàllal ki ci des. mais cent soixante divisé par neuf égal quarante i mais ñoom ku nekk kon femme yi doom yu jigéen ku nekk léegi quarante ngay am virgule ba naaw na ma la jàllal bi ci des mais attends quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix divisé par quinze ñoom quinze lañu bii nag fooguma ko de i six ku nekk six lay am laa ilaha illallah mais affaire bi da mujj na nekk affaire yu tëb na di la voilà tasxiixul inkisaar ida kaana ala akthar min fariq mu ngi dubi am nga trois yoo xam ne trois étages yoo far firaq yoo xam ne bu ci nekk daa am kas jox naa la kon exemple tabaayun bu dee ci musbataat yi laa lay wax fa fala tabaayun am jox naa la exemple boo xam ne tamaasul la ci musbataat yi ba léegi jox naa la exemple foo xamante ni tadaaxul la jox naa la dernier exemple foo xam ne tawaafuq la ci kaw nii nag pare nañu li nga xam ne moo jëm ci wàllu tasxiix yi muy ah li waxoon ne ginnaaw la nga xam ne mooy euh, nu mu tudd euh, tasil tasxiix loolu boroom kii raxabiya loolu baab bi mu def sihaam yi foofu la wax lii wa in tara sihaama laysat tanqasim ala dhabil mirathi fatba ma rusim watlub tariqal isti watlub tariqal ixtisaari fil amal bil wafqi wad-darbi yujaanibka zalal wardud ilal wafqi alladhi yuwaafiqu wadribhu fi l asli fa anta alxaadiqu wa in kaana jinsan waaxidan aw akthara fatba' sabiila alxaqqi watraxi lmira wa in tara alkasra ala ajnaasi fa innaha fi lxukmi cinda annaasi tuxsaru fi arbaatin aqsaami yacrifuha almaahiru fi laxkaami mumathilun min bacdihi munaasibu wa bacdahu muwaafiqun musaaxibu warraabicu almubaayinu almuxaalifu yunbiika can tafsiilihinna alcaarifu faxud min almumaathilayni waaxida waxud min almunaasibayni zaa'ida wadrib jamiica alwafqi fi lmuwaafiqi wasluk bidaaka anhaja altaraayiqi wa xud jamiica alcadadi almubaayini wadribhu fi lthaani wala tudaahini fadaaka juz'u sahmi faxfad anhu waxdar hudiita an taziiga canhu wadribhu fi lasli alladi ta'assala wa axsi man damma wa maa ta'assala waqsimhu falqasmu idan saxiixu yacrifuhu alcajamu walfasiixu waqsimhu falqasmu idan saxiixu yacrifuha alcajamu walfasiixu fahaadihi min alxisaabi jumalu yaati cala misaalihinna alcamalu min geyri tatwilin wala i'saafi faqna bima buyyina fahwa kaafi moom loolu la ko waxee mooy liñ fi gis lii rek la wax noonu ah bim naan gis nga affaire yi boo ñëwee <laughs> bu affaire yi kiiwee wa in tara sihaama laysa tanqasim ala dhawil miraasi fat bama rusim mu ne boo gisee sihaam yi mooy paar yi mënuñoo séddale ko ak seen ñañ ko war a séddale ah nanga topp nag mooy na nga def topp la fat baax maaru sim mooy règle yi boroom xam-xam yi teg ngir résoudre affaire bi toppal loolu waaw te watlu tariqal ixtisaar fil bu fi nekk di guddal ak kii kii wal rek après yooyu nag niñ koy defee la naan la affaire yi ci lii la ci lii la tënku mooy dama la waxoon passage obligé la passage obligé waaw wa in taral kasra xam nga ne in kaana jinsan waaxidan aw aksara lool mooy al mooy al inkisaar ala fariqin waaxid aw aksara mooy aksari min fariq waaw mooy bu dee damm bi daa nekk ci benn wala ñu ëpp lool waaw mu ne wa in taral kasra ala ajnaasi fa innaha fil hukmi inda naasi bu boobaa ci lii lay tëggu ci borom naas yi mooy borom xam-xamu farad yu ni borom ilmul furuud yi mooy day sënku ci mbir ñeenti mbir yoo xam ne moom laa la waxoon passage obligé tuxsaru fii arba'atin aqsaam ya'rifuha al maahiru fil ahkaam ñeent yooyu xam na ko al maahiru ku muus fil ahkaam ci actes yi jëm ci wàll wii mooy mumaathilun min ba'diha munaasibu wa ba'dahu muwaafiqun musaahibu wa raabi'ul mubaayinul muxaalifu yunbika an tafsiilihinna al-aarif mooy mumaathil mooy tamaasul mooy da foofu ngay xool programme il faut nga xam est-ce que chiffres yi tamaasul am na moom la naan mumaathil mooy dañoo niroo min ba'dihi ginnaawam munaasibu ñoom nag boo déggee fuqaha yi boroom xam-xamu kii naan la munaasib munaasib mooy tadaaxul mooy yoo xam ne dañuy mooy xam nga mooy favorable na mooy ñoom ñaar favorable nañ ñoom ñaar mën nañu duggante mooy tadaaxul wa ba'dahu muwaafiqun musaahibu boo mooy beneen mooy muwaafiq tawaafuq hmm? war rabi'u bu mujj bi muy quatre quatrième bi nga xam ne foofu ngay seete programme bi ngir régler mbir mi mooy mubaayinu mooy al mubaayinul muxaalifu mooy yi nga xam dañu mooy al mubaayin da ngay gis ni dañoo wute moo tax mu ne dañoo bokkuñu al muxaalifu dañoo wute ñoom ñaar yun bii ka an tafsilihin al aarifu mu ne ñeent yi nag mu filim nan lañuy xame mu tamaasul muy mumaasil munaasib mooy mooy mudaax mooy mutadaaxil mooy yi duggante tadaaxul ak yi nga xam ne ñooy muwaafiq mooy tawaafuq ak ñeenteel di mubaayim di waay tabaayun mu ne loolu dina la ko leeral al-aarifu ki xam mbir yi dina la ko leeral waaw j'espère que ñun liñ ci wax leer na <laughs> faxuz min al mumaathilayni après loolu la continue loolu la foofu buntu wow la wax li nga xam ne moom lañ gis nii kon ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ deuxième programme bi muy ak tasxiixul inkisaar léegi nag am na ñu war a gis bii di ñëw insha allah benn masala bu am solo muy arradd waaw est-ce que arradd mooy xam nga fii nii boobaa li ñu jàll yépp dañ koy soxla arradd mooy mais man damaa séddale ñi war a doon ñu ngi nii suñu borom de ñii la wax ñu jox leen ñu jox leen mais asaba amu fi asaba ñii doon li des amuñu fi ñi mu wax ñu jox ñépp ñi fi nekk war a doon monsieur A mi faatu kenn ñoom. ñu alxuraan wax jox leen lii jox leen lii sauf que ba ma leen joxe ba pare xaalis bi dafa des xaalis boobu des est-ce que damay jël delloo leen ko ñoom mooy damay ñëw ah bon comme que ñoom ñoo fi ay mbokkam ma delloowaat leen même bu dee ne alxuraan waxul ma delloo leen dane rek jox leen lii mais xaalis bi des na te gisuñ keneen ku bokk ak moom amu fi asaba bàyyi new fi doom new fi ñooñu nga xam ne wala boog ñoom newuñu fi bàyyi maam doom ñoom newuñu fi ah maam yi bàyyi tax yi newuñu fi mais bu boobaa est-ce que damay jël la des delloo leen ko wala duma leen ko delloo loolu mooy arad loolu nag la gis inshaa allahu taala ba léegi ñu ngi woon ci ilmul faraid ya ilmul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 wasalaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin